وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaamu al nawawi eh, muy indil kon ci ñaareelu xadiis bi ci bunt bi ñu nekk di buntu ngëneel les vertus de l'espérance wala les bienfaits wala les vertus de l'espérance ngëneel yi nekk ci yaakaar borom bi tabaraka wa taala ci li njataa bii ñu génn gisoon nañ xadiis bu njëkk ci wàllu eh, wàllu xadiis mu doon xadis numéro quatre cent quarante bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi mu jële woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala Allahu azza wa jalla ana inda danni abdi bi waaw wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni bani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu comme niñ ko waxoon mooy xadis numéro quatre cent quarante et un ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn de hadisu Seydina Jaabir mu ne wa an Jaabir ibn Abdillah mu ne mu ngi jële ci Seydina Jaabir di doomi Abdillah radiyallahu anhuma moom ak baayam yëpp ay sahaaba la ñu woon radiyallahu anhuma annahu kana moom de sami'a an-nabiyya dégg na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama yaqulu muy wax sami'a an-nabiyya bu qabla mawtihi laata muy génn àddina moom alayhi salatu wassalam bi thalathati ayyam ñetti fan ñaata yonent laata yonent bi alayhi salaam bi génn àddina la déggoon moom yonent bi alayhi salaam yaqulu muy wax lii muy bëgg wax mu ne laa yamuutan na ngal la waay bu kenn ci yéen faatu buy kenn ci yéen génn àddina ahadukum kenn ci yéen illaa ludul wa huwa fekk xaalam étatwam léppam mooy moom yuhsinu dhanna fekk mu ngi rafet li nga mu ngi rafetal njortam billahi ci yàlla azza wa mi nga xamante màgg na ca tedd na waaw mu ne rawaahu soloona xadiis bi muslim al imaamu muslim rahimahullah fay ci jotaay bi ñu génn al-ghurra al-ghurra al-ghurra al-ghurra al-ghurra bi imaam al-Qurtubi doon wax naan ñi nga xam ne dañoo amuk loolu mooy ak waru dëgg waaw di ci bàkkaar yi yow ci génn daan wo saa yi tuub gi moom yaay yooyu moom waaye di ci nuur te yow amoo benn rëccu ak yooyu ah lu ma waxoon xurra al mooy al xurra non xirra parce que ak xurra al xurr al xurra mooy ak pell waaw inna ummati yud'awna wala ya'tuna yawma al qiyamati ghurran muhajjalin di yonent bay saar saam wax ne sama xeet dañuy ñëw bésub taxawaay ba ñu pell waaw comme ni nga xamante nag pell waxoon nañ ko fi mooy alxurra alxirra nag mooy ak woru voilà koo xam ne moom dafa woru waaw moom moom daa nax daa moom boppam daa nax moom <laughs> naxul ko dut boppam te woru waaw kon nag mu ngi noonu kon hadis euh, bi mu ne kon al imaamu muslim rahimahullahu taala moo ko solo léegi laaj bi mooy est moom dong moo ko solo ñu la la déedéet sëriñam al-imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo na ko noonu al-imaamu Abu Daawud ak al-imaamu Ibn Maaja al-Qazwini rahimahullahu ta'aala al-imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul janna wa sifatu na'iimihaa wala kitaabul jannati wa sifati na'iimihaa wa ahlihaa wala kitaabul jannati wa sifatu na'iimihaa wa ahlihaa buntu bi shuraahihi baabuna al-amru bi husni zanni billahi ta'ala 'inda al-mawt mu ne wa haddathani Abu Dawud Sulaymaan ibn Ma'bad al-imaamu Muslim mu ne wa haddathani nettali na man kott man dong sama sëriñ di Abu Dawud nekkoon ki nga xam ne dakkantalam moo doon Abu Dawud du doon Sulaymaan ah ibn Ma'bad ibn Sulaymaan ibn Ash'ath <laughs> ibn Ma'bad ah Ah, ah, ah, nga xam ne boroom xam-xamu naxu bu bu bu bu yaatu la woon al-Marwaziyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana nettale nañu Abu Nu'man Aarim mu ne ki ñu nettale mooy Abu Nu'man di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusiyu ginoonu siiwe nag ci dakkantalim bi Abu Nu'man Abu Nu'man al-Basriyu waaye it li mu ginoonu siiwe sax mooy Aarim Aarim bi la ginoonu siiwe mais dakkantalam mooy Abu Nu'man al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mun a haddathana mun a nettali nañu Mahdi ibn Maymun di Mahdi ibn Maymun al-Azdi rahimahullah al-Basri Abu Yahya qaala mun a haddathana Waasil mun a ki ñu nettali mooy Waasil di Waasil al-Azdi al-Basri mawla Abi Uyayna al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Zubayr moo ko jëlee ci Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashiyu al-Asadiyu Abu Zubayr al-Makkiyu rahimahullah an Jaabir mu jële ko ci sëriñam yan Jaabir xam nga mudallis la waaye mbir mi leer na feneen an Jaabir mu jële ci Jaabir ibn Abdillah di Jaabir doomi Abdillah al-Ansaari di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansaariyu al-Khazrajiyu as-Salamiyu abu abdillah rahimahullah ñi la abu abdirrahman ñi la abu muhammad radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qabla mawtihi bi thalathati ayyaamin yaqulu laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla hala mu ngi noonu kon euh, nii la ko al imaamu Muslim ci buntu bi nag am na beneen façon hadis bi neneen nuñ ko solo lum njëkk indi waaye bii mooy ñaareel bi ci buntu boobu ni mu ko tegalee kon xadis bii nii euh, ban lëkkaale d'abord la am ak suñu buntu bi nga xam ne moom la ñu ne walillahi alhamdu wal minna muy ngëneelu yaakaar waaw ngëneelam dañ naan la ngëneelu yaakaar moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yaakaar sa boroom bañ di ñàkk yaakaar ci moom rawatina jamono ji nga xamante ne nii mooy jamonoy dëgg ji nag jamonoy faatu waaw mooy yow ba foofu noonu amal yaakaar bu dëgër ci sa borom waaw wallahi ça va te servir dina la jariñ de <laughs> waaw waaw ndax gi xanaa gisuñu woon ci jotaay bi ñu génn te ñu tudd ko léegi ana borom bi ana inda zanni abdi bi <laughs> al yazunna bi ma sha ma <laughs> neewul woon ne man maa ngi ca njorta ca yenn riwaaye na njort ci man nu ko soob maa ngi fa sama njortal jaam yem ci man fa mu toll ci man kon nag sama jaam na njort ci man lu ko soob waaw yow kon loolu moom nga war a def priorité waaw moo tax boroom Awnul Ma'bud ah, sharh Sunan Abi Dawud wax nañ la solo na ko al imam Abu Dawud Eh, muy toxal waxu Cheikh Ali Qaari ah eh, Ali al-Qaari mu ne lim ci jublu yaa laa yamuutanna ahadukum bu kenn ci yéen faatu ngal la waay mooy laa yamuutu ahadukum fi xaalin min al ahwaal illa fi haadihi al xaala wa hiya husnu dhanni eh, wa hiya hmm, husnu dhanni billah bi an yaghfira lahu waaw mu ne li ci jublu fii yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bu kenn ci yéen bu kenn ci yéen génn àddina lu dul ci xaal yi benn ci xaal yi te mooy lan ah bu mu génn ci benn xaal bu dul bii te mooy lan mooy rafet njort ci yàlla ci lan mu jéggal ko mbooleem li mu defoon waaw mu ne wa fan nahyu wa in kaana fi lzahiri an ilmawti wa laysa ilayhi dalika xatta yantahi lakin fi lxaqiqa an xaalatin yanqatiu indaha arraja li suui alamali kay laa yusaadifuhu almawtu almawtu alayha waaw mu ne boo gisee tere gi yonent bay saa saam tere ne bu kenn faatu lunul ci xaal bii mooy rafet njort ca borom bi mu ne bu dee ne ci liy feeñ nii ah day wane na ci booy waaj a faatu la la tere nga ñaaw jortu waaye mbir mi loolu de li mu dëgg dëgg li muy wax mooy <clears throat> yow jaam bi foo man di nekk ci sa dund fexeel ba bul nekk jamono joo xamante ne chaque njortu day dog waaw mooy ngay def loo xamante ne nii am yaakaar ca yàlla day dog ndax lan ndax jëf yu bon yoo newe ndax kat mooy moytul kon bépp xaal boo xamante ne nii <clears throat> dee mën na la faa fekk ndax kat mën na laa bett saa su ne loolu la ci jublu kanta al imam ibn abi dunya rahimahullah moom ci salaf yobbo waaw jamono yooyu la doon dunda jamono ay deux cent jàpp la trois cent mu ngi doon dunda al ibn abi dunya rahimahullah ci téereem bopp husnul dhann soloona xadiis bi mu yokku ci ne yonent bi alayhi salaam dane mooy bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu rafet njort ah ci boroomam ba pare mu tekki ne fa inna qawman qad ardaahum su'u dhannihim billah fa qaala allahu fi haqqihim wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin allah <laughs> foofu yonent way saasaam da cee yokku ne kon mooy buñ jëlaatee hadis bi <laughs> laa yamuutan na ngalawaay bu mu faatu mukk mukk mukk mukk ahadukum kenn ci de <laughs> illaa lu dul wa huwa moom yuhsinu dhanna billah muy rafetal njortam ci yàlla azza wa jalla mi nga xam ne moo tedd ta moo màgg ndax kat am na ay nit fa inna qawman am na ay ñoñ ñoo xam ne kat li leen dëgg-dëgg ardahum daal dina leen kuttusloo waaw daal dina leen toroxloo de def ñu perte lan su'u dhannihim billah seen ñaawum njort buñ amoon ci yàlla fa qaala fi haqqihim waaw ba moo tax borom bi wax ci xaqu gaa yooyee nga xamante ne seenu ñaaw njort ah moo tax ñu sànku ñu daal di alku ah mu ne wa dhalikum te suratu fussilat waaw wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin borom bi ne wa waa waa waa waa safara la doon wax waaw nga xam ne dañoo njortoon jàppoon seen ñaaw njortu que ne ñoom adduna bi lañ fee nekk yoon yàlla newu ci quoi waaw ndax mu ngi ko tàmbale woon fam naan wa yawma yuhsharu a'da'u llahi ila an-nar fa hum yuz'un ay rasulullah ay yow jullit bi fàttale ko bés ba nga xam ne la ñuy pang dajale noonu yàlla ila naari jëme leen ca sawara wal iyaadu billah fa hum yuzauna ñu ngi leen di defal ay défilé ñuy dem di leen fa yóbbu nag lool hatta ida ma jaa'uha ñu defi mbooloo di dem ba niñ fay aggee leen di puus ak a jañ yawma yudda ah mooy bés bi nga xam ne dañ leen di jañ ila naari jahannama daa la borom bi wax oh ah akbar mu <laughs> keroogee gaa yi dañu leen di jañ di leen jëme te naaru jahannama wal iyaadu ci yóbbu di gu méttee méttee méttee waaw waaw akbar moo tax loolu lu jara bàyyi xel la de lu jara bàyyi xel la waaw borom bi keroog malaaka yi du ñu yóbbu gaa yi dem safara ci jàmm ah, wasiqa alladhina kafaru ila jahan ila jahannama zumara <laughs> waaw dañ leen wommat waaw di leen fa puus di leen këdd di leen puus ci biir waaw ca biir sawara wa nga xamante ne mooy sawaraaw jahannama wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billah kon nag mbir maa ngoogu bis boobu bu jara bàyyi xel la waaw lu garaaw la yawma yud'auna wala yawma yud'auna wala yud'auna ila naari jahannama daa naan leen hadihi an-naaru allati kuntum biha tukadhibun waaw Allahu akbar naan leen sawara mi nga xam ne moom ngeen doon weddee gi kon nag bis boobu la suñu borom di wax nii waaw Allahu akbar nii wa yawma yuhsharu a'daa'u Allah waaw bis bi nga xam ne lañuy euh, pang dajale noonu yàlla yi jëmaleen ila ila an-naari fa hum yuuza'uun hatta idhaa maa jaa'uuhaa ba lañuy agsee buntu sawara waaw waaw shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya seede contre ñoom ne yàlla kii man doonu loolu déglu ci man loo loo gërëm lu bon rek wa absaaruhum seen bët yi ñun yi nga xaraamal kese lañ doon xool waaw wa juluuduhum seen der yi wala seen pëy ya bima kaanu ya'malun di seede contre ñoom di plaider contre ñoom ci lu yiis la nga xam ne moom lañ neewoon ca kaw suuf waqaalu gaa yi nag jaaxle nag ne li juruulihim way way seen yaram yi wala seen pëyi ña ko tekkee noonu ci mufassiruuna yi rahmatullah alayhim wa in lima shahidtum alayna li ñun la moo tax ngeen di seede contre nous vous jouez contre votre temps qaalu gaa yi ne ko antaqana allah xam nga gis nañ ko taayile antaqana allah alladhi antaqa kulla shay borom bi nga xam ne mooy allah mi wax loolu lépp moo ñu wax loolu wa huwa xalaqakum te moo leen bindoon awwala marra ca njaal gén lu jiitu wa ilayhi te moom turja'una moom ngeen doon dellu ba tay jii fekk leen fi da ngeen ko doon wedde wa ma kuntum taftatiruna yéen ma su ngeen yaakaar di suturloo sax di ah nañuy bañ a def lii ndax ah ah ah ah. ah ah déglu lu bon naa ko ba ndax Eh, ba ëllëg samay samay sama kii bu ñu may seede contre man wala absaarukum waaye doo ngi doon xool lu bon ba xalaat ne eh, tee ma ëllëg mukk wala juludukum du caagante seen seen seen seen kii seen deri wala seen pëy wala kin yéen daa eh, amoon ba de zonantum da ngeen a njortoon njortu ñaaw anna allah kene yàlla laa ya'lamu kasiiran mimma ta'lamun borom bi xamul dara ci li ngeen di jëf kasiiran bii du lu bari de mooy ñoo dañu jàppoon ne yàlla daa gis sawul ñenn ñi jàpp ne voilà moo yàlla bu amee parce que ni ñu jàppe yàlla moo baaxut bu ñu nëbboo yàlla du leen gis <laughs> comme ñaar ñene woon ca Kaaba gam Ibn Mas'ud boo demee ci Sahih Imam Bukhari di wax lu tax rahimahullah aay bi wàcc waaw <laughs> waaw <laughs> waaw Allahu akbar mu ne suñu boroom nag na leen wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum loolee nag ngeen jortoon ca kaw ca àddina amul seen dund da ngeen ci génnewul yàlla ndigalu yàlla yi bokkul tere yi ku leen ko wax sax ngeen xeex ak moom mere ko waaw ndewaa ji amatul droit de cité amatul sax droit di am la parole il faut pas les laisser parler quoi ces gens-là ñu rek yàlla yàlla yàlla ah ay ay carña ay ay nangam non waaw boolewu ngeen woon yàlla ci dara jàpp ne xamul lu géej gi riir lu seen géej di riir ci bon yi ngeen nekke ci ngeen di def du leen du ngeen ci masa rendre compte ndax gëmu ngeen woon yow mu dii bésu pay ba waaw gis nga seen njort bu yées googu nag alladi damantum ka ngeen jàppoon gëmoon ko façoon ko ah doon ko njort bi rabbikum ci seen borom muy lu ñaaw ardaakum moo leen toroxloo tay fa asbahtum waaw ngeen mujj tay minal xaasiriina bokk ci ñi nga xamante ne ñoo perta waaw léegi nag muñu ñàkk muñu ci yam fa in yasbiru fannaaru mathwan lahum waaw waaw bu ngeen muñee day ñëw ba àllaaxira bi muñ jeex na jariñutul dara safara mooy seen dëkkuwaay wa in yasta'tibu fama hum min al amul ngeen di ut ay ngantak ah, borom bi xam nga boo gisee lii ak seen yooyu kenn du leen ko nangul allahu akbar kon borom bi tabaaraka wa taala yonent bi salaam ne fa inna qawman qad ardaahum su'u dannihim billah فقال الله في حقهم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين waaw <laughs> léegi nag Imaam al-Xattaabi rahimahullah mi sarax yi <laughs> dafa sarax Sunan Abu Daawud rahimahullah <laughs> dafa wax joo xam ne Imaamu Nawawi daa ñëw fël ko fële ba pare mais wax jooju moom jar na bàyyi xel dama koo wax nii nag ngir ñëpp xam na ko ngir ñu moyta na ko waxam jooju mu wax moom moom jar na bàyyi xel Imaamul Xattaabi afet dane rahimahullah innama yuhsinu dhanna billahi man hasuna amala waaw mu ne innamaa li am ba des yaxsunu zanna billahi kii rafet njort ci yàlla mooy man ka nga xam ne xasuna amalu waaw ay jëfam dafa rafet fa ka annahu qaala dafa mel ni yonent bay saa saam day wax ne ahsinu a'maalakum yaxsinu zannukum billah yaxsunu zannukum billah mooy rafetal leen seeni jëf ndax bu seeni jëf rafetee di ngeen am njort lu rafet ci seen borom fa man saa amalu képp koo xam ne ay jëfam dafa ñaaw saa zanna moom njortam day ñaaw waaw mu ne wa qad yakunu aydan husnu zanni billah min nahiyati ar-raja wa at-ta'min wal 'af mu ne tay day nekk léeg-léeg rafet njort ci yàlla mooy ci wàllu yaakaar ak eh, di eh, am njort am yaakaar bu baax ak di am espoir di am eh, kir mu daal di lay jéggal Allahu akbar <laughs> <laughs> Ah, imaam An-Nawawi nag wax ji la ne wax ji moom jar na bàyyi xel waaw ci Sharhul Muhazzab bu al-Imaam Ash-Shirazi rahimahullah dinaa la wax léegi li mu wax ci al-Minhaj mais lii téere mal <laughs> al majmu' la ko wax <laughs> al majmu' la téere boobu tudd <laughs> sharh al muhazzab bu al imaam ash-Shirazi rahimahullah imaam an-Nawawi ne <laughs> maana tahsin ad-dhann billahi ta'ala maana tahsin ad-dhann billahi ta'ala an yadhunna anna Allah ta'ala yarhamuhu wa yarju dhalika bi tadabbur al-ayat wal ahadith al-waridati fi karami Allah ta'ala wa 'afwihi wa maa wa'ada bihi ahla at-tawhiid wa maa sayubaddiluhum min ar-rahma yawma al-qiyaama kamaa qaala subhaanahu wa ta'aalaa fil hadiith as-sahiih ana 'inda dhanni 'abdii bii haadaa huwa as-sawaabu fii ma'naa al-hadiith wa huwa wa huwa alladhii qaalahu jumhuur al-'ulamaa' wa shadda al-Khattaabi fa dhakara ta'wiilan aakhara anna ma'naahu ahsinuu a'maalakum hattaa yuhsina dhannukum bi rabbikum fa man xasuna amaluhu xasuna dannuhu wa man saa amaluhu saa dannuhu wa haaza ta'wiilun baatilun nabbahtu alayhi li allaa yaghtarra allaa yughtarra bihi Imaam An-Nawawi mu ne rahimahullah mu ne nag maanaa rafet njort ci yàlla mooy lan mooy nit ki jaam bi di yaakaar kenn yàlla dina ko yërëm waaw di yaakaar ci moom yërmande googu buy settantal aaya yi nga xam ne ñooy aaya yi wax ci yërmande yàlla ni mu yaatoo ak xadiis yi koy wax di wax tamit ci teraangaay borom bi tabaaraka wa taala ak ni mu mën a jéggale malgré loo mën a def ci ay bàkkaar romb nañ ko ci baabul rajaa gis nañ ci yu bari waaye it muy muy bàyyi xel tey settantal li nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala dikk waa tawxiid malgré moom nit koo kee jàmboobee lu mën lamboo ci bàkkaar nay xool côté boobu waaw bul fàttali abu nuwa abu nawaas abu nawaas waxoon jam <laughs> ci jotaay bi ñu war ñu ngi koy fàttali waaw borom bi bu dee ne samay bàkkaar màgg na sa njëggal sa pardonné moo gën a màgg foofu samay bàkkaar waaw waaw <laughs> waaw kon mooy loo man di nekk ci bakkaar yow jullit bi deel fàttale ko aaya yooyu di ko settantal loolu la aay la hadis bi di wax ak aaya yi wax lool waaw ak li mu dikk way ñi nga xam ne ñooy wéetal yàlla hadis yi ñu ci gis ci jotaay baabul dafa bay waaw yonent bi saa salaam ak li mu wax ne képp koo xam ne nee na laa ilaaha illallah daxalal janna ku ne laa ilaaha illallah li nga dugg àjjana waaw andiwul hadisu Seyna Abu Zarr ah. bu yelloon la mu dugaloon ko ci baabul raja mais dina ko andi ci biir mu naan ko mais <laughs> mais nag damay sànqal ah Seydina Abu Dar <laughs> mais wa in wa in zana wa in saraq mi mi mi waa ji bu dee ne dafa sàcc ah wa in zana wa in saraq même bu dee ne njaaloo na bu dee sàcc na yonent bi alayhi salaam ne ko wa in zana wa in saraq waaw waaw kooku ban. mu ne ko mi yonent ba mi sam-sam wayn sana wayn sadaq mu ne ko mi mi wayn sana wayn sadaq même bu dee sa waa ji njaaloo <laughs> ko ma <laughs> wa in zana wa in saraq c'est naa bu sa tegaat mi yonent walay sam-sam mooy mbir mi da koo jaaxal quoi <laughs> ah! la ilaha illallah ndax yonent way sasam dane ko man maata ku min ummatika Seydina Jibril nee na moo ko laa yushriku billahi shay'an daxala aljanna mooy comme yéen ñii rek képp ku faatu ci eh, bokkaale wal yàlla dara day dugg àjjana Seydina Abu Dar topp ko wa in zana wa in saraq wa in zana wa in ko waaw ba ñetteel bi mu ne ko wa in zana wa in saraq ala rabbi an fi Abu Dar abi Dar yeneen tubaab yi saa ne ko mane même bu dee ne sàcc na même bu dee ne njaaloo na même bu dee ne sàcc na malgré la bu dee ne loolu jaaxal na Abu Zar <laughs> malgré Abu Zar <laughs> mu ngi noonu loolu <laughs> kon loolu euh, al imam dina ko indi euh, ci hadith numéro quatre cent soixante cinq mooy soreetuñu ah dina indi hadith boobu Euh, euh, euh, bokkoon na ci yi nga xam ne mënoon na dugg ci baabu rajaa waaye moom mu ngi ko indi ci baabu fadli zuhdi fi dunya wal hassi ala taqlil minha wa fadli al faqr mooy mooy buntu numéro cinquante cinq ñun ñu ngi cinquante cinquante deux voilà kon imaamu Nawawi mu ne lii la ah voilà lii mooy affaire bi ah <laughs> voilà <laughs> nit ki lay bàyyi xel di seet alhamdulillah aaya yooyu aaya yërmande yi hadis yi wax yërmande yi yàlla ni mu yaatoog ni mu toll ak ni mu mën a jéggalaati ak li mu nit ñi nga xam ne ñoo ko wéetal buñ ko buñ ko bokkaalewul dara waaw bul fàtte hadis mu Muaaz bi haqqullahi ala al wax wa haqqul ibaadi ala Allah mooy lan mu ne mooy ñu jaam yi bañ koo jaamu bañ koo bañ koo bokkaale dara ñu jaamu ko te wéetal ko to ñu ko bokkaale dara mu ne waa léegi lan la borom bi moom mi dara warul engagé wu jël ne moo ko lem la leen defal mooy mu dugal leen mu bañ leen a mbugal voilà mu bañ leen a mbugal yooyu mu ne yooyu la yooyu la xusna dann mi wax fii man na man nawo yi maa leen koy wax voilà léegi ak la nga xamante ne wa ma sayubaddiluhum min ar-rahma yawm al-qiyamah lam leen di échanger toppoon malgré takk takk bakkaar yañ doon ne ah mu soppi leen ko yërmandeem max ba li nga xam ne nee na quatre-vingt-dix-neuf yi la denc fa moom bàyyee ñu benn ñu ciy yërmante comme niñ ko gisoon ci baabu rajaa yi bu yawmal qiyaamee benn moom mu joxoon waa suuf nga xam ne képp koo gis mu sopp nit yërëm nit ah xar mi mën a yërëm doomam picc mi mën a yërëm doomam nit ki mën a yërëm doomam ay mbokkam ak yooyu ñuy yërëmante di soppante gennuk yërmande goog nga xam ne ci la nit ñee boole mbindeef yi doon yërëmantee borom bi jël ko boole ko ci quatre vingt dix ngir jaamam ah fa sa aktubuha lilladina mooy eh, eh, mooy eh, bi mu naan ci nu mu tudd rahmat nan la ko tàmbaleeti bi mu naan galabat ah moom noot na ghadab Euh, non loolu kii la non am na vay vay nan la ko tam leete <laughs> wara ah rahmati wasi'at kulla shay ah ah sabaqat rahmati ghadabi moo tax manumaa wax affaire wa rahmati wasi'at kulla shay waaw loolu la yawmuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun waaw wa rahmati sama yërmande dafa daj lépp dinaa la ca gën a jagoo nag dinaa ko defal ni nga xam ne ñoo ma ragaloon tey joxe zakat tay génn seen tey tey tazkiya seen bakkat tey di joxe seen alal yàlla ma farataal ci ñoom ak dépenser ma ci def te ñoom gëm sama laaya yi waaw ñoom seen yërmande amul mbugal waaw waxoon nañ la yërmande jooju yéeféri ci lañu mais ñoom seen yërmande daa wex côté wex bi moo ci ëpp <laughs> muy côté mbugal bi moo tax ñu nekk biir allah biir biir safara naan yaa xannaanu yaa mannaan waaw kon imaamu Nawawi nag rahimahullah mu ne la yooyu nag ngay prix loolu ngay boobu loolu la loolu mooy rafet njort gi voilà loolu la <laughs> li leen bi kon gi soppil yërmandeem ko mat gi yawmal qiyaama kama qaala subhanahu wa ta'ala fi al-hadith as-sahih comme ni borom bi waxee ci màgg na te tedd na ci hadith bu wér bi te moom lañ gisoon jotaay bii ñu weesu sahihayn la nekk hadith sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ana inda dhanni dhanni abdi bi te gisoon nañ ko sànq ñuy tàmbali maa nga fa sama njortal jaam tollu fi man seen borom yéen waaw léegi nag mu ne lii la <laughs> waaw lii la mu ne hada gis nga lii ma wax man Imaamu Nawawi huwa sawaabu mooy lu jub ci ci ci kii bi ah ki ni ngay dégg xadis bii fii maanaal xadis wa huwa alladhi qaalahu jumhuur ulama te mbooleem majorité des savants rahmatullah alayhi lii lañu wax waaw mu ne wa shadda daal dinay nag beru waaw al-Xattaabi imaam al-Xattaabi wax nañu li mu wax sànq <laughs> fa zakara ta'wiilan aaxara <laughs> mu mu moom mu tudd beneen façon lu ñuy dégg xadis bi naan da ngeen di rafetal rafetal leen seeni jëf bu ko defee ba ba bu ko defee ngeen rafet njortu ci yàlla ndax ku ay jëfam rafet kat dina kooku mooy rafet njortu ci yàlla waaye ku ay jëfam ñaaw du ña rafet njortu ci yàlla day day day day ñaaw njortu ci yàlla Imaamu Nawawi ne wa hada ta'wilun baatil lii moom benn interprétation neen la baroo xaw xam ne léeg-léeg lu ñu tagg jàpp nit tagg ko de suñ gisee wax loo xam ne <laughs> daa kii ñu dañ koy bale baatil mais lu tax mu def ko xam nga wax ji dur na ak fi mu teg imaamul Xattaabi yëpp rahimahullah mais sauf que lim ci teg la moo ne mu ne lii nii nabbahtu alayhi dama koo dama cee dama ci euh, mettre l'attention yee ci ci nit ñi indi ko fii toxalaat ko wax ko ngir moo leen kene li allah yi yu bi ngir ñu bañ a waroo ci wax ji jàpp ne loolu la alors que mbir mi à vrai dire waaw kene kii def lu baax mooy rafet njort kon ñoom façon Abu Nawaas geek façon bakkaarkat yi moom ñoon <laughs> nga xam ne moom moom moom mut mënu xamra la woon Abu Nawaas moom ay mbiram daa garaawoon <laughs> waaw moom façon <laughs> bakkaar yu ñaaw yi gaa yi jooytu jamono yi yépp Abu Nawaas ci la doon ci la doon xëy waaw mais dafa bi gisee ne amaaraatu dee mooy mandargaay dee jege na ci la dellu ci boroomam waaw dellu mooy mandargaay faatu mu del dellu wax baytam yooyu ñu gisoon waaw kon te comme liñ la waxoon rek ki gën a soxla sangu mooy ki nga xamante ni mooy ki tilim waaw